yoo xam ne yii nii sax nga fa wax dafay amul li moom Ibn Abbas waxoon ci loo xam ne amul feebarul du daroon taw du nekkoon nekkuloon insécurité dara <laughs> keroog ba muy discours am ko jóg naan ko as-salaa bëggoon ne waa ji toppa as julli nga ne mi ngay gise gaay di gaay ne dañoo xër nan ngay nekkee xabrul umma <laughs> wa tarjumaanul qur'aan ah ki nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam ñaanal ne allahumma faqihhu fi diin wa allimhu ta'wil borom bi yal na nga ko déggloo diine may ko dégg-dégg bu sew ci diine ci xam-xamum yi yi tourner autour diine ji nga nekk ak moom saxaaba bu yonent bi alayhi salaam yar nga xam ne dina sàggane julli waa ji continuer ba wax ko wax ju wax jam wax jam ko waxoon indil ko dalil bi kon nag mu ngi noonee yooy yëpp ay ngànte la waaye dañ ciy jàngali Seydina Usmaan wax def ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi euh, ne ko dama bëggoon de ah wax ko leeral ko tamit lu tax loolu dañ ciy jàng ne boo ñëwee tamit ci boroom xam-xam bi yow li nga bëgg mu defal la ko wala li nga xam ne moo tax ngay li ngay sàpp na ko ko leeral li nga bëgg mu leer mu mu defal la ko nang ko leeral le pourquoi waaw bi ñëwee da koo wax li tax moom mu am problème euh, euh, euh, di continuer di jiite di dem ci jàkka ji di jiite nit ñi leeral nag ko wax ko lu leer loo xamante ne nii tax na yeneen may saasaam xame Abdullah xama ci la li nga xam ne le pourquoi wala lu comment wala lan moo tax loolu mooy nit ki boo ñëwee ñawi say wax daa war di leer waaw boroom xam-xam bi waroo di wax wax yu lënt yooyu nekk ba di wax wax yoo xam ne kenn xamul nga wax ba pare mooy ñu doon wax rek ay quoi quoi yooyu xam nga rek quoi yooyu yëpp amul solo bu leeree sa tontu mën a jaar yoon mën a leer kay tontu diñ ko dimbali léegi kon mu ñëw leeral ba pare sàkku ci yeneen way saa saa mu ñëw këram loolu dañ ciy ware ne taalibe bi am na possibilité bu gisee ne am na lu soxla ci sëriñ bi amul benn barrière bu war a dox ak moom que ne surtout loo xam ne jaamu yàlla la nga ñëw wax ko ngir mu def ko ngir yow nga mën a barkeelu ci loolu dañ ciy jàng barkeelu asaar yonent bi alayhi salaam di barkeelu ay jeexitalam ndax sinon sinon wut naa rek naa est eh, man sama kër gi yaatu na fee laa jàpp def ko foo xam ne man fa laay jullee mu jeex mais dafa ñëw sakku ci yonent bi alayhi salaam mu ñëw inaugurer ko loolee waaw mooy inaugurer jàkka loolu yi dañ ko ciy jànge mu ngi kenn ne waaye ñii. ñu dañu soog quoi dañu tubaabe xool leen naan inauguré na naan la saa yow tee ngaa yem bu la neexul ne sa affaire la mais nag bul jàpp nit ñi di leen dugg ci loolu wala bu lay tollu loolu foofu laaj leen lu tax ngeen di inauguré ñu ne ah bu dee ne xam nañu ñoom fa ñuy teg seen tànk bien sûr te du ñàkk borom bi def ko ci ñu ñoom ñu bari waaw laajal moo mën nga leen di sikk ci loo xam ne xamoo ci dara. naan gars yi dañu tubaabe quoi yow parce que nañu leen tubaabe alors que ñoom yonent bi salaam lañu ne ah parce que dañoo gisoon Seydina Itbaan ibn Maalik de ba bëggee ab fu muy jullee këram yonent bi salaam la woo ngir mu ñëw julli fa bu ko defee loolee mu jàpp ko jullikaay nga ne loolu mën ki ñu wax jëlee inauguration waaw dañu am bërëb wala suñu ñëw woo Serigne bi ne ko dañu bëggoon nga tànnal ñu ci dëkk bi waaw ñun daal Serigne. bëggoon nañ daal boo ñëwatee fële wala bu dee sa jot may na la ko boo ñëwatee suñu dëkk ba nga tànnal ñu ban bërëb moo gën a yell ñu def fa jàkk waaw te boo ñëwee ba julli fa ñu daal di fay commencer tawax defar foofee suñu jàkk loolu lépp sunna la bu dee ne ñoom xam ne lool lañ nekk Allah mooy di barkeelu ci li nga xamante ne nii mooy jeexital yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak bërëb yi nga xamante ne nii dafaa jullee wala dafaa dox jaar moo tax Mawlana euh, Umar radiyallahu anhu al-Athari radiyallahu anhuma bokkoon na liñ ko décrire melale ko taalibe bi ko mel ni Seydina Naafi' mi nga xam ne moo doon jaati génn libéré woon ko nii na man sama kilifa gi léeg-léeg da doon génn yor jëlee di doxantu ci mbeddu Medina yi noonu nga foog ne daa am lu ko tax a jóg yitte la ciy def nga foog ne daa am fu mu war a dem wala ndekete buñ ko waxee mais euh, Abdallah mooy am na looy def nii mu ne la allah qadaman yati'u ala qadam lu mel noonu la wax waaw <laughs> ah. <laughs> ah. <laughs> mu ne amaana sama dëggu tànku gëléem bi tegu foo xamante ne dëggu tànku gëléem yonent bay saa saa jaaroon na fa allah waaw moo tax imaamul Buxaari am na kii mu def rahimahullah buntu bu mu def ci mawaadi' yi nekk bërëb yi nekk yi nga xam ne dañ fa diggante Makka ak Medina yonent bay sa sam jaaroon daanaka xadiis yooyu yëpp Ibnu Umar la jóge yëpp si ma mémoire est bonne yëpp ci moom la radiyallahu anhuma ndax am solo di barkeelu tamit tey topp jeexitalu yonent bi alayhi salatu wassalam mais il faut loolu mu tegu ci dara bu ñu waxee loolu lii faut mu tegu ci la nga nga ne ma ça veut dire quoi ma ne li ma bëgg a wax mooy façon yi ngay gis léegi ñu lay wan ab tunique ab tunique wala benn dàll wala benn yére wala xawma ma lan la lii yonent bay saa saa wala benn tànk boo xam ne daanaka ci or lañ ko def ab or la ñu ne la lii moo doon tànk bu yonent bay saa saa gaay di France loolu la du dëgg loolu daraa ci amul. waaw gis nga jeexitalu yonent bay saa salaam ñi ko amoon bariwul gis nga waa kër Seyna Anas radiyallahu anhu amoon nañ ci surtout ci karoom ndax Seyna Abu Talha lu bari la ko ci joxoon karoom bi mu nee ko wax ma mu wax ko mu jël benn wàll wi jo ne ko jëlal benn wàll wi mu dal di koy saraxee déedéet mu daal di koy distribuer boo jox ko jullit ñi. Seyna Xaalid ibn Walid benn karaw la ci amoon gis nga war ko amee ci kaalaan bi mu doon sow takk ci boppam ci la ko defoon am na benn xare bu mu kaala ga réer la illah yëkkati na keroog suuf ak asamaan ngir armée bi nañu ba ko ndax la pas kaalam du loolu kaaraw yonent bi ne woon ci biir lool waaw sayyidatu ummu sulaym yaay sayyidina anas radiyallahu anhuma da doon dikk ñaq yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko def ci benn qaaruura mooy gis nga yi ñuy def parfum yi pot yi ñuy def parfum yi ñi ci def parfum yi ñoom eau de cologne yeeg lat cologne yeeg façon yooyu ñuy xeeñ neex da doon jël di recueillir ñaq yonent bay sasam di ko ci def yonent bay sasam di ko sa benn ne ko looy def yow mosowe mu ne ko lii dañ koy jàppee mooy li gi a neex ci suñu parfum yi sa ñaq bi allah <laughs> waaw allahu akbar waaw te gisa euh, euh, tuddoon nañ fi gisaguñu ko ci Hudaybiya keroog yeneen way saasaam bu doon jàpp si tuddoon nañ ko <laughs> tuddoon nañ ko kay bi <laughs> Abu Mas'ud <laughs> daal di ñëwee waa kii daal di koy euh, mooy ni ngaayu al-Mughira ibn Shu'ba bi Utba ibn Mas'ud saqafi waaw bi ñëwee radiyallahu waa waa ndax mu juna tub waa Quraysh daal di koy def émissaire ginnaaw émissaire yi ko jiitoon ñu ñëw wax yonente ma saa salaam fële ca Hudaybiya bi mu ñëwee nee na bi mu ñëwee ñu décrire yonente ma saa salaam bi mu demee ba ñëwaat ci waa Makka dana leen yéen waa Makka wallahi laqad wafadtu ala Qaysar wa Kisra fa wallahi fama ra'aytu ahadan minhum yu'azzimu saahibahum kamaa yu'azzimu ashaabu Muhammadin Muhammadan waaw mu ne leen gis nga gaay <laughs> Quraysh <laughs> ndax Quraysh seen ñoom ay nijaayam lañu woon yaayam moo jóge foofu dem sëy Saqiif moom foofu la juddoo mbokk Abu Sufyaan la waaw soo Abu Sufyaan ay yaayam <laughs> mu ne ko gis nga man wallahi laqad wafadtu ala qaysar wa kisra waaw wan najashi man gis nga man nii Utba ibn Mas'ud wallahi dem naa ca Hiraqla César Hiraqla l'empereur byzantin dem naa fa gis naa ko ci fastam te nguuram waaye dem naa ci Kisra sansam sa Malikul Muluk fekk naa ko tamit ci fastam ci nguuram waaye qad dem naa ci an-Najaashiyya le Négus d'Abyssinie moom itam dem naa fa gis naa ko waaye maa ngi wàcc yàlla amul kenn ci ñéema tudd koo xamante ne ay dagam ñoom bi màggal seen buur ya comme ñi ma gise wa doon na doon Seydina Muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam di màggale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam masuma koo gis mu ngi leen wax naa ne gis nga mais du du xaw a tifli benn tifli bu mu tifli bala moo laal suuf la tanaxxamu munxama illaa waqa'a alaa kaffi ahadihim thumma tarakahu ala ci ci ci ci der bi waaw waaw ala wëcce yi jo der bi bu doon buy buy buy buy buy buy buy buy buy yàmbe ay lor sax mooy li tifli balaa tifli jie suuf gaa yi tappe ko <laughs> buy jàpp buy jàpp ndox mi muy jàppe di roogalaat la yi di koy këccoo di ko di ko nekk di ñaan nit way way mën nga am ci may way lal way man maa ci war a yor leen ko kabar waaw waaw waaw <laughs> akbar noonu trasam allah waaw waaw <laughs> fi nga xam ne dafaa jaar julli moo tax Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu fépp foo xam ne gisoon na yonent way saa saam jaar fa julli lu mu yàkkamti yàkkamti dina fa jaar wala mu jaar fa wàcc fa sax tuur ndox dina fa wàcc tuur ndox ndax yonent way saa xam na ne daraam du loolu nag bu ñu ko waxee kon mooy loolu mooy li am waaye foofu mu nekk ci lu dëgër loo xam ne lu mën a tegu la loo xam ne dëgg la waaye di transe yoo xamante ni mooy laa yusminu wala yughni min ju' ay dàll weewa dàll wiiwa ak léeg-léeg ñuy wax yoo xam ne gars yi sax duñu xalaat am na vidéo buñ mën ci ma soon a wat <laughs> waaw waaye ji ne ci xabru yenent bari saa lañ nekk ñun gars yi di ñu ñeme yàlla di wax man bi ma liiree affaire yi en xabru bi liñ ci bind ñu ngi ci def yenn buur yooyu xaw ma yenn yooyu nga xam ne gaay yi nga gis gars yi solo ñu nekk côté Turquie la wala yooyu quoi <laughs> ma ne mais mais après ma wax ko ki wa ki wa ko yónni mu ne moom seetlu ci woon yooyu sax canular yooyu wal iyaadu billah waaw kon nag loolu lu ama am solo la kon di barkeelu ci bërëb yoo xam ne yonent way saasaam daf fa julloo naka noonu nit bu baax waaw moo tax li nit ñi di def mais voilà sëriñ bu baax nit ku sell eh, moom de ba mu ñëwee suñu dëkk bi bërëb bee fële ca ci buntu bi fee daf yi jàpp amuñu ko amuñ dara baax na sax ñun doonu ñoo lay jullit foofu la doon jullee ñu jàppe foofu jullikaay loolu est-ce que ñooñu waaw est-ce que ñooñu voilà waaw ñu noonu <laughs> waaw waaye it ah képp koo xam ne dañ ciy jànge borom bi may na la xam-xam may na la nit ñi topp la ngir diine am luñ la yaakaare buñ ñëwee sàkk ko ci yow bul ne mais yéen man awma jot ah. non non non gars yi non c'est pas grave non man awma temps ah. waaw yow mooy dee gàntal nit ñi non non yonent saa saam dañ ko ko wax bi ko Seydina Itbaan ñëwee ne ko na ne ne ko man de comme que lii la demee fa walitu annaka ta'ti fa tusalli fi baytin makanan attaxiduhu musalla fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam safan simplicité nekku fi sax naan wala di di di tenir suspense boo xam ne amu fi bëgg rek jaay waa ji ne am na suspense alors amu amul benn suspense man nga ko tontu léegi nga ko waa dinaa dinaa ci wax dinaa ci dinaa ci xalaat alors que xalaatoo ci dara yow bi nga ko koy wax am nga li nga xalaat xam nga ko li nga wax di nga ko def wala doo ko def xam nga ko waaw bàyyi ko ci noonu nag mu naan xam naa moom ay mbiram daka dara mooy furu moom ngay entretenir yooyu damay sasam ci saase sëy naa daa ñëw wax ko ni mu demee ne ko nag damaa bëggoon lool soppoon lool nga dikkal ma bu ko defee nga julli sama kër benn bërëb boo xam ne moom laay jàppee jullikaay yéen damay sas am ci saase mu ne ko sa afaal dinaa ko def waaw nii la jàngalekat bi nii la war a simple bu la taalibe wala ñoo xamante ne dañ yaakaari giiw soxlaa wax la ñoo aw miiw la sakku ko ci yow nga mën a joxe réponse léegi joxeel réponse léegi waaw tey bu leen ko gàntal parce que noonu rek ndax tàmm gàntal déedéet def ko roye ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar waaw waaye barkeelu ñu doon wax bu dee day indi ay fitna ci wàllu diine ak yooyu ah déet waaw waaw bu dee day indi loo xamante ne ci shirk la jëme nit ki déedéet waaw loolu nag déedéet <laughs> buntu yooyu surtout suñ jamono gaay dañu gaaw a dérapé ci yooyu te waxoon nañ la vision Seydina Omar radiyallahu anhu mi daggoon garabu Hudaybiya bi waaw ndax waxoon nañ la da doon bañ diine ji nekk diine ci yaar <laughs> waaw <laughs> Seydina Omar te yam doon tiit yépp am yam doon ragal yépp am ginnaaw te nekk lay saasaam lii nga xam ne moom la doon wax ne ku wax laa ilaaha illallaah ak dugg gaa jara mu ne nekk lay saasaam ak tamit keroog bi nga te lool gisoon nañ ko laata ñuy gis xadiis bi xam ne ci tabu keroog ci la ñëwee ne yonent way saasaam bul wax nit ñu ñu loj waxoon na Seydina Mu'aaz bi Seydina Mu'aaz di wax loolu ne yonent way saasaam moo ko wax mu ne ko defal ndànk dugg ci moom wax ko ko yonent way saasaam ne Mu'aaz doon arrêté mooy loolu lépp da doon bañ dérive te dérive yooyu yu ñuy gis la waaw yu ñuy gis la looloo taxoon mu daggoon garab ga ngir tamit bañ a nekk koo xamante ne ak ëppal ci côté bii ba mu lay dugal ci shirk ndax kat borom bi dañoo def wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata naka nii lañ leen defe euh, euh, xeet wi nga xam ne da ngeen a diggu doomu kon seeni mbir daa war a diggu doomu waru ngeen a ëppal bu leen gàttañlu waaye nag bu leen ëppal la tafrit wala ifrat kon nag walillahi alhamdu wal minna waaye gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi ko Seydina Usmaan waxee noonu benn bés mooy na wax rek li mu man ak jamono jam man nee na ko dinaa ko def waaw dinaa ko def bu dee mën na ko jox kii jour mën na ko jox bu dee mënu ko jox jour mooy mu ne ko rek dinaa ko def saa bu jàppandee léegi borom bi woyofal na ak suñu moyen de technologie mën nga woote ne ko ah diw waaw lan ma waxoon de xam naa bu dee ne bés sàngam di nga jàppandi wala nga xool bés booy jàppandi rek nga confirmer ma insha allahu taala loolu lépp loolu lépp sunna la loolu lépp lu mën a nekk la yonent ba ne saasaam di dem mu ne fa ghadaa alayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa abu bakr loolu dañ ciy jànge ne di dem fenn yóbbaale kenn koo xam ne ka la waxoon kat ñëwal yow kese la waxoon waaye xam na ne ki ngay àndal moom du ko bañ xam nga ne moom boo demee gis ko du loolu du ko du ko naqari waaw loolu it lu am solo la waaw nga dem gis koo xamante ne ni sa xarit la wala sa àndandoo nga ànd ak moom ca kër koo kële bu dee ne xam nga li ëpp sa njoot këne loolu du ko bañ te du ko gêner waaye bu dee xam nga ne wala li ëpp sa njoot da koy gêner déet bu fa ànd moom waaw yow lañu waxoon ñëwal mais fii yonent way sa sa ànd ak Seydina Abu Bakr te xam ngu mu xam ne ñii buñ ko gisee sax day kon dañuy kon dañuy gën a kontaanati waaw mu ànd ak moom te gis nañ ci yeneen riwaay yi ñu ne saxaaba yi daa am ñeneen Seydina Omar ñëw na ak ñeneen loolu it dañ ciy xamee ne nit ku baax boo baaxee foo jaar nit ñi topp la foo dem nit ñi topp la waaw mooy yow <laughs> yenn wéetaay yi doo ko xam di nga bëgg nag di wéet léeg-léeg mais doo mën a wéet waaye wax naa la am na koy tollu sax sax wéet sax nekk ak ñoom ci sa bopp mooy seen wéet moo seen wéet seen jaxasoog ñoom moo seen wéet mooy sax jaxasoog ñoom mooy biir yi amatul barrière waaw <laughs> mooy da nekk ak nit ñi fi zahir waaye yow nga nekk ak sa borom ci sa baatin ci sa biir sa borom kese nekk ak nit ñi di dox di dem ci marché yi di dimbali nit ñi di def lii lépp yàgg sa boroom kese. kon loolu tamit dafa am solo lool nga xam ne looloo tax nit ñi fu mu dem waxoon nañ la waaja ne woon waa man de jaaxal naa hmm? ñëw di ko wax xaakim bi eh, xakim bi boog waajoo xam ne ko xariñ la woon xariñ bi nag daa bari woon ñu ko doon ànd ak moom jekki nit ñi kenn nekkatul ak moom mu naan ko wax mais nun de mu ne ko ra'aw fiika mahabbatan aw fii ka fiika mahabbatan fatafarraqu mu ne mais boo loolu simple na dañoo gisoon ci yow ak cofeel boo amul ngir ñoom toppuñ noonu parce que sa alal wala parce que sa lii wala sa laa dañ la toppoon noonu rek ngir sa jëmm bopp mais biñ demee ba gis ne yaa ngi jaay yaa ngi leen di jaay ay mbiram ay mbir di leen jaay kii ñu gis ci yow lu leen dàq ak ak ak lu leen di dawloo mais ñu bàyyi la dem sa yoon waaw mu ngi noonu le <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu dañ ciy gise lu am solo la bu dee ñeneen ñi ko dab que ne biñ déggee ne yonent neewuñ ne noo ñun waxuñu ñu dem ñoom itam ñu dem waaw ndax xam nañ ne fu jaar yiw ñu dem te moom it mooy jàngaleem loolu la nekk loolu benn classe boo xam ne dañ koy tëj entre quatre murs mu doon nekk di jàngale yonent par exemple sam addina bi mooy école bi waaw ak doxalu ay kiiwum lépp jàngale la te saxaaba yi xamoon nañ ko moo tax fu mu jaar ñu topp ci waaw allahu akbar radiyallahu anhum ngir tamit toxal ñu ñun ñu ñëw suñu gin seen ginnaaw li nga xam ne mooy xam-xamu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaye gis nañ yonent bay saa saam bi mu agsee dafa laaj permission ñëw la mastadati nahaar dañuy gis ne génn heure boobu yi kenn sibu ko te dara new ci waaw bu jant bi jógee noonu génn ci di doxi soxla kenn na ko sibul ah moytu leen waxtu sàngam ndax jinne yéeg rawaan yi dañ ci bax yooyu yëpp waxi caaxaan la voilà yonent ba lay saa saam ngi ba'da mastadda nahaar waaw te bi mu ñëwee fasta'zana rasulullah neewul man maay ndaw yàlla li ah, ah comme niñ ko waxoon <laughs> waaye yow ma ne dara jarul may laaj ndigal waaw même bu dee ne waaye jee la joxoon ndigal ne la man ngaa ñëw woo ko sax ne ko maa ngi ñëw boo ñëwee it doo yem mënoo doyloo ci woote ga ma ko woowoon non woowoon naa ko ne woon naa ko ci jarif naa ci pourquoi may yëglu ñëw rek ne sarax non waroo dégg ñëw rek ne sarax da ngay yëglu malgré ça yonent way sàkkaam mais sëy naa ot baana sàkkoon coom mu ñëw mu ne ko waaw dinaa ko def insha allah bi mu ñëwee dafa sàkkoon ndigal ak yow koo man ni toll fu sa darajay toll amul ñu naan mooy sëriñ bi moom buy ñëw fenn amul laaj ndigal non warula dig laaj permission ñëw ne mooy kon kon yëglu dafa war a yëglu yonent ma ne sàkkaam ñii dafa ñëw yëglu allahu akbar léegi kon ñu gis tamit leneen luñ ciy jànge mu ne bi mu ñëwee falam yajlis hatta ayna tuhibbu an usalliya min baytik waaw nga bëgg fan nga bëgg ma daldi julli ci sa kër mooy toogul deful dara li ko li li tax mu ñëw ci loolu la njëkke Allah gis nga li tax mu ñëw ci loolu njëkke dañ ko woo ngir lan ngir mu jullil benn bërëb boo xam ne kii moom lay jàppe jullikaay bi mu ñëwee dugg yëg ñaa yëglu assalaamu alaykum ñoom yooyu leen doon yëglu waaleykum mu xam ne mooy agsil marhaban ya rasul bika ya rasulallah mu agseeg àndadoo bi sallallahu du toogul loolu mu la ay ana fan tuhibbu nga bëgg yow itbaan an usalli min baytika ma julli ko ci loolu mooy lan sens aux priorités gis nga nit ki li la tax a jóg da koo war a xam da koo war a xam waaw xam nga bari na ñun ay perte temps yu ñuy def ci suñu ay loo xam dañ naan sa ay jataayu diine la waaw loo xam ne wax dëgg yàlla gis nga buñ ko defoon heure ba ñu wax ku nekk di ci man a jariñoo dem doxi sa leneen mais retard googu ñuy def miin ko. te naan rendez-vous la tax na ñoo xamante ne mënoon lañ cee jariñoo duñ ci jariñoo parce que daa am leneen lu ñu war a def te nag julli kese ñoom loolu ñu xam ne lii mënatuma koo booleeg ne parce que à chaque fois ba ñëw fii man sama dimanche yàqu na wala sama samedi yàqu na mooy li ci des duma mën a defaat dara te loolu teguwul ci dara li ko waral mooy bàkka ñàkk ñàkk respecté heure yi ñu waxoon ba nga ñëw ci sens des priorités dañoo ñëw fii dars boo xam ne nee nañ bés bu nekk wala samedi bu nekk lay am ajjuma ju nekk lay am 15 heures nga gis léeg-léeg du problème nit ñi ñëwuñ de nit ñi dinañ ñëw 15 mais dañu ubbi yeneen i waxtaan. fi muy gën a nag mooy ka war a jàngale moom muy sëriñ ba di participer ci waxtaan yooyu la bokk ci ñi nga xam ne ñooy tax ñu raytaan. wal iyaadu billah léegi nag loolu dafa tax. comme que duñu respecté heure yi mais ñenn ñi ñëwatuñu <laughs> léegi nag jarul di leen gaar waa wala naan gaa yi léegi dañoo kii watuñoo affaire yi yitteelu leen non du ne affaire yi yitteelu leen mooy na ku nekk rek poser yow question lan moo tax lan moo war a tax affaire bi demee nii te demewul nam doon demee waaw ndax ku nekk nag am nga ku nekk am nga li nga xamante ne nii am nga li nga xam ne mooy raison na ñoo xam ne bon ñoom du ñu mën a taxaw expliquer lu tax même bu dee ne loolu waru mooy mënoon nañu leeral waaw mais mooy temps boobu ñuy ñuy perdre ci lan parce que les sens des priorités du ñu ci nekk waaw te loolu dafa dafa law ci fépp fépp fépp waaw. projet bu ñu def ne waaye lii la normalement il doit être fini commencé trois mois la war a jël non seulement du commencer à temps mais tamit du finir à c'est normal du finir à parce que bu ñëwee la war a nekk du ñu ci nekk ñu ngi ci yeneen waaw léeg-léeg li ci gën a gaaw mooy gis ne gaa nga xam ne diine sax ñoru leen diine ñoru leen du seen affaire ñooñu sax ñoo gën a ponctuel wal iyaazu billaah lenn li ci yenn ñi nga xamante ne ñeenañ ñoom ñooy jàngale diine ñoo war a yee xeet bi wal iyaazu billaah wal iyaazu billaah quel faux modèle bu ko defee gaa doon ah oustaz yi de moom xam nga waaw mu leer na mu ñëw la monsieur yi moom ñoom moom yee eh, ñoom moom moom saway ba heure la wax yii lañ daw gaa yi yii saway boobu moo tardé oustaz ah oustaz de moom nga raawul moom oustaz yi boppam moom day tardé wala bu ñëwee au lieu ñu jàng mu nekk fay nettali ay ay jukket xamut waaw wala yaa ngi billah loolu c'est tellement grave <laughs> xoola yonent bay sa saram dafa ñëw bi mu laajee dafa dugg li ko tax a jóg loolee ci saase la wax fan nga bëgg toogul toogul nee na famaa jalasa falam yajlis hatta qaala ayna tuhibbu an usalliya Ah, min baytik te xoolal fii nii la doxale mais xoolal Seyna kër Seyna Anas bi mu ñëwee ci ah say say sayyidatuna Umm Sulaym daal ñu daal di woon koy invité ci benn plat waaw moom alayhi waaw bi ñëwee boobu dafa lekk ba pare ndax dañ koo invité ngir lekk boobu dafa lekk ba pare bi ñu lekkee ba pare. mu ne qumu fal yusalli lakum jóg leen bu ko defee ma jullil leen allah foofu mooy lan lan lañ dañ ko invité ngir lan ngir jullee taxoon déedéet moo tax bi mu ñëwee dafa toog xaar lekk gi ñu lekk ba pare ba def li tax ñu invité ko mu ne nañ leen jóg gaay leen ma jullil leen te lool naa fi la la woon du farata de waaw bu ci gën ne waaw kon léegi wow bu dat si woon julli jot te waxtu wi mooy jullee jotagul woon a mu agsi ci kër gi te yow par exemple cinq minutes a ci des ñu naan day xaar déedéet boobu day julli directement même bu dee dañ ne woon kaay ngir lekk boobu mënoo taxaw naan noo lekk gi nañ lekk kon ba pare yow gars yi après gars yi nekk jël ndam yi war a defar raxas leen nangam leen léegi timis ci weesu wala kii waxtu wa génn non day julli bu boobaa waaw mais dañ la bëgg xoolal ñaari maqaam yi waaw à chaque fois li nga xamante ni mooy priorité li ko tax a jóg moom alayhi salaatu wassalaam ci loolu la waaw non ay waay waay waay waay waay waay fal naqtadi bi bi hada ar-rasul al-amin waaw waay waay nañu roy ci yonent bi borom bi daal di ñuy baaxe do borom bi daal di ñuy yónni ngir ñu roy ko mu ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju allaha wal yawmil axir allah waaw mu ne nekk nañu yéen ci biir ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana waaw li nga xam ne mooy royukaay bu baax waaw liman kaana yarju Allah wal yawmil aaxir ngir ki nga xamante ne de yaakaar na ne ah dina la jeg boroomam ak bés bu mujj boo bële gëm na ko kii mooy suñu royukaay te mat na ko wallahi boroom bee ñu ko tànnal mat na ko sëkk nañu ko roy allah gain de temps bi ñu mën a am te tamit dina tax ñeneen ñoo xam ne nañ ne dinañ xam ne ñii sont efficaces en tout cas lii lañu wax moom la ñuy def quoi après man ma ut ma am sama beneen programme dinaa ko man waaw non seulement ña doon jot ñëw affaire yi di demee noon ba tax ñoom yeneen doo nañ ko mën a def ñooñ bu ñu ñëwul ku nar a dem boo leen laajee seen avis xam nga ne duñ la jox avis bu baax dañ naan la ah waaw bu la neexee de mais bon <laughs> fexeel rek bul am beneen programme ah nga ne ah déet mooy la xanaa affaire bi waxu ngeen ne ah midi lay commencer jeex treize heures ah waaw loolu lañ wax de <laughs> waaye demal seen ba xam ma <laughs> ne man daal maa la ko wax après midi bi moom midi lañ wax yow moom bi yaboo amaat programme ku woo defee waaye yooyu moom masu faa dem eh, naa ko bàyyi. léegi njëriñ gam mënoon a amee ci sam jàngale dootu ko am waaw léegi nag garul ngay ngay den di dal ak di dal gaay di c'est que euh, kii partagé la <laughs> problème partagé la voilà problème partagé la ku nekk bu problème amee seetal man est man lan laa def ba problème bi xew ku nekk loo nga reposer mais bul xool naan néew li mu def du luy xew mukk kon yeneen tuwaay saa saam dugg allahu akbar waaw daal di def lii waaw allahu akbar allahu akbar ah léegi nag bi mu ñëwee moom alayhi salaatu wassalaam <laughs> mu taxaw di julli nee na fa ashartu lahu ila al makaan alladhi uhibbu an yusalli fii waaw waaye lii de mu ne bu ba mu ma nee nga bëgg ma julli ci kër ma joxoñ ko bërëb ba ma bëgg mu jullee boobu dañ ci xam ne taalibe bi it moom it bu sëriñ bi ñëwee wala kiy jàngale am lu ko tax a jóg mu ñëw laaj la loolee ana lan na anamu wala fan la waroo nekk naan ko mais tey nga bàyyi ba kii rek non nay xaar tuuti am nañ temps déedéet yow du yow yaa koy wax am nga temps moom xam na li ñuy def yaa ko woon ngir lii bi mu ñëwee wax la wuyu ko ci loolu. sëy na nee na fa ca saa si achartu lëbu ci ko junj wan ko bërëb bi nga xam ne moom laa bëgg man itbaan moom alayhi salaatu wassalaam mu daan jullil ma julli fa bu ko defee ba jàppe ko jullikaay kon nag mu ngi noonu waaw mu ngi noonu loolu dafa am solo mooy taalibe yi warul ñëw xam nga léegi nañ koy gis non mais sëriñ bi non dalul ba pare non da ngaa war a war ngeen a sonn nag yow moom xam nga li mu ne mu àcc rek euh, man ngeen ma al damay bëgg a julli nga naan ko sëriñ bi te ngaa xaar tuuti rek déedéet yow jox ko tapi ci saate <laughs> rawatina loo xamante ne waxatuma loo xam ne moom <laughs> yaa ko santoon yaa ma lii waaw. man de sama kër gi dama koo war a sañsi waaw loolu it loolu it mën na dugg fii ah waaw mën na dugg fii sama kër gi lay sañc ma bëggoon nag ah boo ñëwee daal eh, defal ma fa ñaanal ma fa wala nangam bu ñëwee tamit ah war a ñaan ci saase woo nekk naan non mais sëriñ bi nañ xaar ba lekk ba kii ba dallu ba nangam déedéet yow fa ca saase nga waroon a def voilà nee ma daal di koy sëy naa ci baan kon dañ ko ci jàngee waaw léegi rek. ca saase fa qaama rasulullah fa kabbar sallallahu alayhi wa sallam wa safafna waraa'a yeneen tubaab saa saa dugg ci julli ji kabbar ñu ni ñu sa ñu kabbar ci ginnaaw loolu dañ ciy xame ne ndeke naafila comme ni ñu waxoon naafila hein ah ndeke mën nañ ko julli mbooloo waaw <laughs> waaw <laughs> hein waaw <laughs> waaw ndeke naafila mën nañ ko julli mbooloo ñu ne la waaw. parce que yonent bay sarsam ba muy naafi la gars yi dañoo ñëw topp ci ginnaawam tamam pare neew leen yéen xanaa xamu ngeen loolu man da nekk waaw waaw waxu ko te mel nii la defoon ci naafilay koor yi koor yi li ñëwee di julli moom yonent bay sarsam saxaaba yi ko gisoon ñëw topp ci gannaawam saxaaba yi fa ne woon ñëw topp ci gannaawam waaw wa wax ko ñeneen ñi ñoom itam ñu waajal di xaar génnul ñëwul génnul parce que ah dopp guñ doon topp ci man julli kuy naafile kenn waru koo topp déedéet te wax nañ la sànq kër Seydina Anas ñoom Seydina Anas yaay Umm Sulaym radiyallahu anha bint Milhan bi yaay Seydina Anas foofu dane qumu jóg leen fa li usalli lakum ma julli mu julli ñaari rakka te loo xam nañ ne <laughs> nekkuloon farata kon julli naafila topp naafila nit ki di ko euh, am ku la ci jiite loolu mën naa nekk waaw waaye euh, fàttaloo ko nag bi ñu gënee nekk gone xamuñ tous ba pare euh, ak bon man ak gaaya ak ñoo xam ne sax ñooñu magoon waaw ndax ñun moom baax yooyu xamuñu loolu quoi ñun de toute façon gars yi mag ñi lañ dégg rek ñuy wax ñun ñu ñu ñuy rafete waaw fekk ñu ar-Rais Diouf <laughs> mu ngi Abdou Diouf ba mu demee da demoon benn am na Makka benn kii bu ñu woon télé mu demoon Makka <laughs> léegi euh, euh, gars yi doon doon naa julli la ñu woon nag kii nekkuloon après dañoo dugg xaw ma di julli ñaari rakka am naa fu ñu ko wane euh, moom muy topp ci imam bi quoi mook mook imam bi mook ka kii woon <laughs> kam tànn woon moo doon benn imam la woon imam wala daal benn ci kilifa yi waaw gaa yi di julli ñii di julli ñu ñu laaj ñii di julli fii ñii di julli léegi moom mu ànd ak kenn ki ñuy julli di julli gaa yi doon wax gaa yooyu ñu magoon quoi naan xoolal saa yi xamul dara quoi xoolal muy topp waa ji di naafila xam naa da da ko daa manul a def ne manul moo tax day topp waa ji <laughs> ko defee moom <laughs> njuumte du ko ci fekk mooy yooyu yëpp premièrement bu ñaaw la xamoo ci tous waaw te li mu def set pas haram du lu yore tamit saa saa ma ngi nii di naafila julli ñaari rakk de naafila la. nit ñi topp ci gannaam te don Seydina Abu Bakar radiyallahu ak ñëpp te bim sëlmalee neewu la dee eh, lii manu la nekk moo tax doo xamul dara ñun xamuñ tous nekk gone xamoo dara dégg mag ñi wax <laughs> ngay mel mel mais loolu moom <laughs> ay temps ya nga xamante ne ni moom ay temps six yooyu côté yooyu moom eh, yooyu yëpp <laughs> saa yow yow doo ci xam tous mu ngi noonu waaye mooy eh, loolu dañ ci jàng que ni kon julli naafila loolu topp mbooloo mën naa nekk waaye it Seydina Utbaan nee na fa kabbara wa safafnaa wara'ahu fa salla rak'atayn thumma sallama wa sallamnaa loolu mooy imaam bi kenn du ko jiit kenn du mooy ki ñuy jiitu imaam yi ci li muy def moo tax yonent bi saa saa am ne eh, eh, eh, mu ngi tëkku doon tëkku ci nga xam ne day day siggi wala muy muy sujjóot wala di siggo di siggi laata imam bi siggi borom bi daal di soppi xar kanamam xar kanamu mbaam bokku mbaam waaw mu yor xar kanamu mbaam waaw tellement dafa garaaw mooy loolu moo ñëw di jiitu imam bi di ko jaay ne da ngaa war da yow yaa ko yow mooy imam bi sa julli ji ay yëx xam nga yow di anticiper imam bi di ko wan ne ngir wan ko ne mais marque le pas quand waaw moo xam ne ni bu nee nii muy kii rek tari dem bay kii rek nga gis mu commencé mel ni ko dane fa sallama mu sëlmal fa sallam naa ñu door a sëlmal te dafa kabbaar ba pare ñu nit ñu dugg fa safaf naa waaye doon dañ ciy jàng ne defar sàppe yi loolu gisoon nañ ko ci ci biir Riyaad bi waaw hadis say na Nu'man ibn Bashir bi radiyallahu anhu waaw kon mooy defar sàppe yi dañ ko ciy jànge moo tax saxaaba yi te lool yonent bi saa taxawul ne leen defar leen sàppe yi ba pare dóoru sa euh, kabbaar mooy ñoom jàngal na leen loo xamante ne xam nañ ni ñuy defare te Seydina Nu'man loolu la waxoon radiyallahu anhu ci xadiisam boobu yonent ba saa saa da doon euh, euh, toppatoo sàppe yi ba mu gisee ne am naa qad aqil naa takk nañu mu léegi doonu ko woon taxawan doo tax di kii wati naan ay yooyu di leen di xool affaire yi di kii déedéet benn jour mu ñëw dem bay kàbbaar gis koo xamante ne dënnam daa génn mu ne ayyuhan nas la tufsawunna sufuuf waat naa ne di ngeen euh, jubal sàppe yi ah aw la yu yuxaalifanna allahu bayna qulubikum wala borom bi tabaaraka wa taala dina jàlla dina wëlbati dina jaxase seen diggante xol yi ngeen nekk ay noon kon nag loolu dañ ciy jànge wa safof naa ñu daal di sàppe waraahu ginnaawam loolu dañ ciy jànge ne sàppe ci ginnaaw imaam bi lay ne mooy sàppe yi duñ war ñoo nekk ci kanamu imaam bi nga ne ma saa ma ne la loolu boo tax architecte yi war nañ ci bàyyi xel nii tabaxi mosquée